أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم ؟ والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون صدق الله العظيم صدق الله العظيم والله المصطفى الكريم صلى على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wasalaatu wasalaam ala ashrafil mursaliin sayyidil awwaliina wal aaxiriin sayyidinaa wa habiibinaa wa shafiicinaa wa nabiyyinaa wa mawlaanaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajmaciin wa radiyallaahu tabaaraka wa tacaala an qutbil caarifiin wa imaami siddiqiin mawlaanaa abil abbaas ahmad ibn muhammad at-tijaani wa xulafaa'ihil muhtadiin wa ahli tariqatihi al-faa'iziina ar-raabihiin amma ba'du ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi ba tey ci kitaabu tahajjud gisoon nañ ci biir détail bi bu al-jaami' as bu imaam amiirul mu'miniin abu abdullah muhammad ibn isma'il al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari suñu détail bi weesu gisoon nañ ci xadiis bi mujj wala yu mujj ci baabu fadl man ta'arra min al-layli fa salla buntu nga xamante ne dafa yeewu ci guddi gi ba noppi julli mi gisoon ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom la doon nettali gént gi mu géntoon ba nettali ko sayyidatu Hafsa radiyallahu anha mu nettali ko yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ni'ma ar-rajulu Abdullahi law kaana yusalli min al-layli ëskey waaju baax jooju Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma aka neexoon mu nekk koo xam ne day julli ci guddi gi moon mun raawi bi ne fa kaana Abdullahi radiyallahu anhu yusalli min al-layl wa sayyidina Abdullahi ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu di doon nekk nag mujj di julli ci guddi gi gisoon ci tamit baabul mudaawamati ala rak'atayil fajri bunt bi nga xamante ne moom mooy aju ci mooy wax ci sax ñoo xamante ne moom moo moom moom lañu la war a sax ci ñaari rakkay fajar mu daal ñu ubbee yi nga xamante ne maanaam bunt yi nga xamante ne moom la tegoon ngir li ñuy wax sunanul fitra yi euh, euh, sunanul rawaatib yi gisoon nañ ci buntu sunanul rawaatib yi ak wax yi ci borom xam-xam yu wuute rahmatullahi alayhim ak yi nga xamante ne dëppoo nañ ko ci gisoon nañ ci xadiisu sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha moom mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa julli gee salla nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam al-isha summa summa salla samaniya rak'atin wa rak'atayni jalisa wa rak'atayni bayna an-nida'ayni wa lam yakun yada'uhuma abada yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa julli ñaari rak maam dafa julli gee ginnaaw ga mu daal di julli juróom ñaar juróom ñetti rakka daal ci teg ñaari rakka yoo xamante ne dafa toog naka noonu mu daal di julli tamit ñaari rakka diggante ñaari nodd yi maanaam mu nam mu ci nodd ak liqaam mu ne te ñaari rakka yooyu noonu mos daanu leen bàyyi mukk muy ñaari rakkay fajar ñu gisoon tamit xadis bi nga xamante ne maanaam bunt bi nga xamante ne moom mooy baabu bidaati ala shiqil aymani ba'da rak'atayil fajr buntu bi nga xam ne moom mooy wax ci tëdd ci wàllu ndeyjoor maanaam ginnaaw bi nga xamante ne moom mooy julli ñaar rakkay fajar ñu daal ci gis hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu anha mu ne kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idha salla rak'atay al-fajr ittaja'a ala shaqqihi al-ayman ne def su daan julli ñaar rakkay fajar ba noppi daf daan tëdd ci wàllu ndeyjooram naka noonu gisoon nañ ci baabu man tahaddatha ba'da rak'atayni wa lam yattaji' buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ni ki nga xamante ne moom moo waxtaan ginnaaw ñaari rakkaa yi te tëddul maanaam muy tëddul comme li nga xamante ne noonu lañ gise mooy ci wàllu ndeyjooram waaye mu ngir ne loolu sunna la comme nañ ko gise woon waaye li nga xamante ne moom mooy li ñu ci namm moom mooy tekkale diggante ñaari maanaam ñaari rakkay fajari ak waxtu julli bi maanaam fii nga nga xamante ne buntu bii bu ko indee muy waxaale tamit ne maanaam même bu fekkente ne tëddoo waaye tamit na nga tàqale diggante ñaari rakkay fajar yi ak li nga xamante ne moom mooy julli gi waaye julli ñaari rakkay fajar rek daal di jóg daal di allahu akbar allahu akbar julli ñaari rakkay suba du noonu itam maanaam loolu maanaam tamit bokk na ci li tax mu nam maanaam mu indi buntu gi ngir leeral ne xattaa ba boo tëddul maanaam defal luy wane ne yaa ngi teqale diggante ñaari rakka yooyu mu indi hadith sayyidat Aisha bi ba tey ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kaana idha salla fa in kuntu mustayqizatan haddathani haddathani wa illa taja hatta yu'adhdhana bis salah hatta yu'adhdhana bis salah mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan def saa yu jullee ba noppi <coughs> bu ma yeewoo mu waxtaan ak man su dul lool rek mu daal di tëdd mbete ñu daal di woote julli gi ñu tàmbali woon ci suñ jotaay bi itam baabu ma jaa fi na masna masna maanaam buntu li nga xamante ne moom mooy li dikk ci ne <coughs> julli cooba rew gi maanaam mooy ñaar ñaar la maanaam dañu julli ñaari rakka sëlmal di julli tamit yeneen ñaari rakka sëlmal maanaam mboolem julli yi nga xamante ne ay naafila lool la ah, bunt bii nag bunt la boo xamante ne imaam al-Bukhari rahimahullahu taala maam li ëpp ci nu sax yi dañ koo indi ci ginnaaw baabu maa yuqra'u fi salaatul fajr maanaam ci jur euh, ay buntu yi ci ginnaaw juróomi bunt wala juróom benn bunt ci kannaaw maanaam ngir teqale ko ak li nga xamante ne maa ngir ne dafa dox ci diggante maanaam ay yeneeni buntu yoo xam ne yëpp ci waxtu fajar la ñuy wax maanaam waaye am na ci lu sax yi comme nii la dikkee te yooyu moom mooy yi ñu faral di mool yi li ci ëpp maanaam nii la dikkee maanaam ci bunt bii nii mooy ne bunt li nga xam ne moom moo ñëw ci coobare wu ne ñaar ñaar rakka gisoon nañ ne waxoon nañ ko mu ne wa yuzkaru zalika an Ammar wa Abu Dharr wa Anas wa Jabir ibn Zayd uh, wa Ikrimata wa Zuhri radiyallahu anhum nga xamante ne tudd nañ ko ci ci ñu baax ñu ñëpp radiyallahu anhum mu def wax tamit wax bi nga xam ne moom la Yahya ibn Sa'id al-Ansari rahimahullahu ta'ala wax ne ma adraktu fuqaha ardina illa yusallimuna fi kulli ithnatayn min an-nahar maanaam fekkewuma ñenn ci maam suñu borom xam-xamu fekk yu suñu suuf si te moom mooy madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam te moom <coughs> comme niñ ko gisoon gis na fuqaha as-sab'a gis na ku mel ni imaam az-Zuhri gis na ñoom Sa'id gis na ku mel ne Jaafar euh, as-Sadiq euh, radiyallahu anhu euh, ak ñeneen ak ñeneen <coughs> maanaam ñoom ñëpp fekk na seen jamono gis na leen waaye ñoom ñëpp nii mooy ni nga xam ne noonu la daan def gis na tamit ay saxaaba ku mel ne Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ñoom ñëpp gis na leen a Madinatu Munawwara ala sakiniha afdalu salaatu wassalaam maanaam te ñooñu li mu gis ci ñoom mooy ne ñaari rakka dañ koy julli maanaam julli ñaari rakka sëlmal julli waat yeneen ñaari rakka sëlmal noonu la ñuy naafila léegi mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwal kitaab li haddathana Qutayba moom mooy al imam Raja Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdullah as-Saqafi al-Balkhi rahimahullahu ta'ala di al-Baghlani eh, eh, rahimahullahu ta'ala eh, moom gisoon nañ ne ay haditham ñu ngi ci kutubu sitta maanaam astaghfirullah ñoom ñëpp ñu ñu ashaabu kutubu solo nañ nga haditham waaye du seen direct ñoom ñëpp ngi ba ne imam Ibn Maaja moom Euh, moo ci euh, nga mu ne an mu ne qaala haddathana Abdurrahman ibn Abil Mawali Abdurrahman ibn Abil nag maanaam moom rek moom moo wéetoo ci hadith bii nga xamante ne moom lañu solo nii ci Seydina Jaabir ibn Abdullah mu jëlee ko ci Muhammad ibn al-Munkadir anhum maanaam muy Abdurrahman ibn Abil Mawali euh, Abul Mawali nag Zayd dégg nga moo tax na Abdurrahman euh, euh, ibnu Zayd noonu la tuddoon al di Abu Muhammad al Madani génn àdduna 173e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi nga xamante ne ñoom ñooy ëpp ci borom xam-xam yi nag rahmatullahi alayhim dañoo jàpp ne ci pala comme ni nga xamante ne noonu la ñëwee ni imam al-Bukhari rahimahullahu taala sukkandikoo ci xadiisam naka noonu al imam at-Tirmidhi rahimahullahu taala daw woo wax ne moom ku wér la. donte xadis bi nga xamante ne moom la solo ci sayyidina Jaabir ibn Abdullah maanaam dafa wax ne eh, radiyallahu anhu maam ci Muhammad ibn Munkadir mu soog sayyidina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu anhu maanaam xadis bii nii te mooy xadisul istixaara bi dafa nekk loo xamante ne xarib la maanaam ne dafa tumranke ngir ne maanaam moom rek rek rek maanaam dafa wéetoo ci solo ko maanaam loolu ci loolu lañ ci eh, loolu lañ ci jublu waaye ku mel ne imam Ahmad ibn Hanbal ak ku mel ne ak imam Ibnu Adi rahmatullah alayhim maanaam euh, dañoo sikki sàkke ci ay mbiram euh, ku mel ni moom an-Nasa'i moom daf ne laysa bihi ba maanaam moom ay mbiram maanaam euh, da ayut daal ki nga xamante ne nag moom mooy imam Ibn Hibban tamit xadis bi solo na ko ci saxiixam comme ni ko imam al-Bukhari solowee naka noonu imam at-Tirmidhi soloo ko maanaam dëgëral ko ba pare daal ne xasan saxiix waaye ba pare daal di wax nag mais waaye xarib maanaam naka noonu tamit imam Abu Dawud as-Sijistani solo na xadis bi dëgëral ko maanaam yooyu yëpp kon ñoom ñi maanaam muy <coughs> Abdurrahman ibn Abul Mawal <coughs> Abul Mawal ibn Abul wax ibn Abul Mawal yi moom na moom ñaari yoon xadis yi naka noonu imam Abu Dawud solo na ci moom benn xadis imam at-Tirmidhi tamit solo na moom maanaam benn xadis waaye tudd na ko ci yeneen i bërëb euh, naka noonu ñooñu ñoo ko solo ñoom ñoo solo ay euh, xadisam ci waa asxaabu euh, kutubu kutubu sitta imaam an ak imaam an-Nasa'i rahimahullahu taala tamit solo na xadisam benn yoon rahimahullahu taala waaye ñoom ñii rek ñoom ñoo solo li nga xamante ne moom mooy xadisam ci wa asxaabu kutubu sitta. te ñoom ñii ñëpp bu ñu xoolee daanaka ku nekk benn yoon rek nga ko indi ci sa euh, ci sa xadis wala boog imam Abu Dawud solo na ci moom lu ëpp loolu nag maanaam ngir yeneen i xadis yoo xamante ne solo nañ ko waaye moom dafa wiitu xadis bi maanaam nga xam ne sa xadisu istixaar bi bu naa Jaabir bi radiyallahu anhu moom rek moo ko mooy ki ko solo moo tax ñu naan dafa wéet maanaam léeg-léeg moo tax tamit buñ nee xarib ci loolu bunt boobu lay dugg léeg-léeg tamit buñ nee munkar maanaam ci buntu boobu la dugg ngir ne xadis moom rek moo ko xamoon maanaam jëlee ko ci Seydina Jaabir radiyallahu ci Muhammad ibnul Munkadir mu jëlee ko ci Seydina Jaabir radiyallahu taala moo tax al-Imaam Ibn di sikki sàkk ci ay mbirum maanaam ngir ne lu amee solo nii naka la ko kenn rek solo ci Seydina ci Muhammad ibnul Munkadir moom mu solo ko Seydina Jaabir radiyallahu taala kon mu jëlee an Muhammad ibnul Munkadir te moom mooy Muhammad ibnul Munkadir ibn Abdullahi Euh, al-Qurashi at-Taymi rahimahullahu ta'ala di waa Madinatul Munawwara <coughs> Abu Abdullah wala Abu Bakr mooy dakartalam rahimahullahu ta'ala di tabi'i bu mag boobu an Jabir ibn Abdullah te moom mooy ibn Amr ibn Haram ibn Salaba ibn euh, Ka'b al-Ansari al-Khazraji radiyallahu ta'ala anhu di waa Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalus salatu wassalam comme li nga xamante ne tamit mu bokk ci muksiruuna yi comme li nga xam ne noonu lañ ko doon gisee radiyallahu taala anhuma annahu qaala mu ne kaana nekkoon na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yuallimuna daan nañu jàngal al istixaara <coughs> maanaam di sàkkoo tànn di di di tànnloo yàlla maanaam wala al istixaara fil umuuri ci mbir maanaam ci mbir yi am na ci yeneen daal mooy fil umuuri kulliha ci mbir yëpp kamaa yu'allimunaa kem ni nga xam ne noonu la ñu doon jàngale ak suurata saar min al-Qur'aan ci al-Qur'aan maanaam lii dafay wane màggaay bi nga xamante ne moom la du'a moom la salaatul istixaara am ak du'aa'ul istixaara maanaam moom mooy listixaar li ko wolof li wolof di wax listixaar wolof nag li muy wax listixaar daf ci juum ndax léeg-léeg dafay wax leen mbir mi dañ koy listixaar wala affaire bi dafa dañ ko war a listixaar maanaam loolu dëgg la te sunna la yenent bi sallallahu alayhi wa moo ko jàngal moo ko jàngale ba pare fonk ko lool comme ni nga xamante ne noonu la ko sayyidina Jaabir ibn Abdullah waxe fi radiyallahu anhu maanaam ne moom daf daan jàngale listixaar kenn ni nga xamante ne noonu lañ doon jàngale alquran te loolu maanaam saar saaru alquran yi maanaam moom mooy def ci doon insister waaye nag wolof ñoom li ñuy wax listixaar mooy ñu daal di dem ci benn waaye ne ko ah damaa bëggoon nga seetal ma mbir mi mu daal di daal di xool moom daal di def la muy def maanaam bu tëddee guddi mu daal di am la mu gis ci ay waxam maanaam bu ko defee su yeewoo mu daal di nettali daal di gis naa nangam ak nangam seet naa say mbir won nan ma ko nee nañ am na nangam ak nangam ak nangam loolu nag xamuma ko ci cosaan ci diine maanaam ci loo xamante ne aju na ci alquran ak sunna maanaam ñi nga xamante ne ñoom loolu ñoom ñoo koy def ñoom war na noo lay ala fan lañ ko teg maanaam ak ak la muy wax dëgg la wala du dëgg ndax nee nañ dañuy gis ndax la ñuy gis waaw loola am na waaw wala déet ñool nag ñoom ñoo war a joxe firnde yi am na nag li nga xamante ne nag moom mooy listixaar bi nga xamante ne moom lañu yenente bi jàngal sallallahu alayhi wa nii moom lii la lii moom yenente bi moo ko jàngal sallallahu alayhi wa sallam te sayyidina Jaabir radiyallahu anhu dani daf leen ko doon jàngal képp ni mu leen doon jàngale saaru alquran lii daal la jàngale amma yeneen yi wolof yi di tuddee listixaar loolu seen yëpp la ñoom voilà léegi nag ñoom ñoo war a wax lan la léegi mais ala kulli haalin du listixaar bi ñu xam ñun ci diine ji bii ñun bii la xam dégg nga benn bi te beneen mooy beneen bi ci des mooy listixaar bii yaa koy defal sa bopp donte am na ci fuqaha u Shafi'i ak ñenn nag ci Maliki rahmatullah alayhim ñu wax ne nit ki mën keneen mën na ko koo defal loolu dana dagan waaye te gisuñu ci lu ci aay waaye ba tey yéggul ci niveau bi nga xam ne moom la ko wolof yi di defe maanaam ndax ñoom dañoo jàpp ne nit ki su defee listixaar ba noppi daa war a am lu mu war a gént maanaam loolu nag moom moo amul ci diini ji en tout cas lii moom ñun li xam te yenente bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ko loolu moom amu ci loolu moom mooy beneen mbir beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom mooy <coughs> bunt bii nga xamante ne mooy euh, listixaar lii tamit day day day dafa am ña maanaam ñetti xeetu listixaar yoo xamante ne yooyu ñoom ñooy forme yi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy kayfi wala siyar yi nga xamante ne moom lañ maanaam moom la boroom xam-xam yi wax ñi nga xamante ne moom mooy benn bi te moom mooy bii ñi mu ñëwee nii ci téere bi ci <coughs> hadith bi loolu moom mooy benn bi nga xamante ne mboolem borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci te moom mooy julli ñaari rakka ginnaaw yi nga ñaan ñaan gi nga xamante ne moom moo ci tegu loolu moom mooy benn boobu ñoom ñëpp ànd nañ ci amul ku ci wute loolu mooy fuqaha ma xanafi ak maliki yi ak shafi'i yi ak xanaabila yi ak ñeneen ak ñeneen rahmatullahi ala al jami' amma li nga xamante ne tamit moom mooy mu am bi nga xamante ne moom mooy fuqaha um xanafi uh, uh, yi ak maliki yi ak shafi'i yi rahmatullah alayhim ñoom ànd nañ ci ne loolu mën naa nekk listixaar ci moom mooy ñaan bi kese maanaam te mu bañ a ànd ak julli rawatina su fekkente ne dañ koy def ci yeneen waxtu yu bokkut ak waxtu julli amma yi nga xamante ne nag fuqaha u maliki yi ak shafi'i yi rahmatullah alayhim ñoom rek ñoo ko wax ci biir borom xam-xam yi rahmatullah alayhim moom mooy ne yeneen julli yi ci maanaam mooy julli farata mooy julli ba pare wala book lu dul julli maanaam lu dul euh, euh, maanaam nga julli beneen julli farata wala yeneen nga daal di toog maanaam ñaan noonu kese maanaam ne yàlla maa ngi lay tànnaloo ci nangam ak nangam léegi mu def lan la ñuy def istixaar comme ni mu wax ni mu ne fil yi ci mbir yi kulliha yépp maanaam mbir yëpp la loolu nag mu am mbir yoo xamante ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim seet nañ ko maanaam moom mooy listixaar kenn du ko def ci lu ko xam ne farata la wala loo xamante ne daf xaram masalan nag wala tamit lu ñu sit maanaam ñett yi amul listixaar loo xaram lu loo xamante ne farata la ak loo xamante ne dafa xaram ak loo xam ne dañ koo sit loolu listixaar amu ci moom mooy tey par exemple ndax julli juróom man léegi bon fas naa yéene di julli ay julli juróom ndax léegi damay istixaar ndax danaa ko def waaw wala déet loolu amu ci lu bu fekkente ne tamit nit ki masalan dafa ne ah, weeru koor day nee nañ jot na suba la weeru koor weer wi feeñ na wala feeñul ñuy wax nekk ci masala yi feeñ na ak feeñul maanaam amul naan naa julli listixaar xool yàlla ndax lan lan la may wax déedéet da ngaa war a xool ci masala yi maanaam ci li ci bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam ana nan la ñuy xamee ne weer wi mën nañ wax ne feeñ na waaw wala déet maanaam loolu amul listixaar amul listixaar tamit ci masalan ah damaa war a joxe azaka ndax naa ko génne waaw wala déet loolu amu ci naka noonu tamit ah xale bu jigéen bii ñëw na de mi may def looloo xam ne baaxul bon xaar ma julli ñaar raka listixaar ba xam dinaa loolu amul maanaam wala book maa ngi nar a jënd nangam wala maa ngi nar a def interaction nangam wala boog masalan kër gi maa ngi ko nar a jënd mais prêt bancaire laa nar a def amul listixaar da nga ko war a bàyyi maanaam naka noonu yi ñu sib yi tamit noonu la maanaam yi nga xamante ni yii yëpp la yooyu listixaar da ci am naam léeg-léeg listixaar am ci loo xamante ne donte mën naa dugg ci buntu farata masalan comme par exemple nga ne man damaa war a dem aji ji waaye nag nga def listixaar ndax at bii laa ko war def wala damaa war a xaar beneen at wala boog ndax diw ak diw ak diw laa war a àndal waaw wala déet maanaam nga gis ne bu boobaa du ci jëmmi mbir mi waaye ci circonstance la maanaam ci lañ koy defe beneen mbir bi nga xamante ne tamit euh, moom mooy euh, léegi comme yu mel noonu yooyu circonstances yu mel noonu ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ne lañ nag ci ci jëmmi mbir mi ci boppam waaye nag bu fekkente ne masalan damaa war a am lu ma bëgg damay war a wut dara dama war a seet maanaam ak yu mel noonu xamante ne Euh, mbir yi dagan nanu de manière générale wala mu nekk lu ñu sopp waaye ma tànn ma war a def xaar ngir xam ci biir diggante yi ñu sopp yi ban laa ci war a gën a def maanaam ci diggante ñaari ak yu mel noonu voilà yooyu dañuy listixaar masa voilà waaye euh, listixaar pour maanaam dafa am kon ci condition yi ñu koy defee loolu tamit beneen mbir la maanaam euh, lu ci ëpp nag bu ñuy nit ki buy buy jënd dara wala boog muy war a dugg ci benn mbir wala mu war a takk soxna wala yu mel noonu wala yooyu mën na ci mu day def listixaar wala boog muy war a tànn masalan ñaari formation ngi nii ban laa ci war a tànn wala boog ndax formation bi war naa ko def ndax liggéey bi war naa cee dem wala yu mel noonu loolu mën nañ koo listixaar mais listixaar boobu noonu bii laa xam de maanaam bii la yeneen bi jàngale sallallahu alayhi wa alihi wa sallam léegi nag mu daal di def boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi am na lu ñuy wax istixaara maanaam moom mooy laaj ak ay laaj maanaam xalaat maanaam te loolu mooy diisoo li li diin wolof naan diisoo mooy istishaara loolu nag yi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ koo yoonal comme ni nga xam ne noonu la ko borom bi subhaanahu wa taala waxe ne wa shawirhum fil amri maanaam diisool ak ñoom ci mbir yi noonu tamit comme li nga xam ne noon la borom bi subhaanahu wa taala waxee ne wa amruhum shura baynahum seen mbir seen diggante maanaam diisoo la loolu moom mooy tey bu fekkente dafa am mbir mu am solo damay xool koo xamante ne xam naa ne mbir moomu dana ci xam dara ba pare nit la koo xamante ne ku xam maanaam ku sell la ba noppi koo xamante ne tamit ay xalaatam rafet na ba pare mbir mi ma koy laajit am na ci xam-xam maanaam loolu foog moom moom ma ñëw laaj ko mu ngir mu conseiller ma ndax mbir mi dama ci dugg waaw wala déet ndax mbir mi nan laa ko war a doxal ak yooyu loolu nag lu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah yooyu la wax ne moom nga war a njëkk def balaa ngay dugg ci listixaar bi léegi soo ko defee ba pare nag après nag ba sa xel dalul ci mbir mi nga daal di dugg nga daal def nag listixaar maanaam wala boog nga def ko ba noppi daal di xalaat ne ah affaire yi kat léegi léegi nag comme laaj naa sama xalaat xalaat laaj naa ko xalaat bi ba wax na ma nangam nangam na léegi nag li ci def mooy naa def listixaar ndu xool maanaam sama borom subhaanahu wa taala lan la may tànnal moom maanaam loolu moom mooy mbir bi waaye du comme li nga xamante ne noonu la ko euh, ñu baree bare di defe maanaam te li lay wan ne c'est gars yi listixaar yi ñuy wax du dëgg te amul moom mooy luñ la ne ne waa ji moo dàq seet luñ la ko wax wax seet na ay mbir yoo xamante ne lu leer laa la wax seet na ay mbir yoo xamante ne bañ koo demee ba ca biir dañu gis ne mbir mi sottiwut te ku la luñ la kuñ la taggal nag laa la wax ku ñu la mën a taggal buñ la ko waxee tey tey tey nga dem ñaata nit ñoom ñu naan ah diw sangam day sëy yim fi mës kii yëpp maanaam euh, euh, buñ ko seetee kooku moom kooku wóolu nañ ko ndax moom moo nuy man ma bu fekkoonte ne sëy yëpp ñu seet maam te nii ñuy waxee xaar ñoom wolof yi noonu lay amee ma ne su fekkoonte ne loolu dëgg la kon sëy yi tas yëpp duñ tas sëy yi am problème yëpp duñ am problème ñaata sëy ñoo tas biir Sénégal ñaata sëy ñoo am ay problème biir Sénégal ñaata jigéen wala ay góor ñoo dugg ci ay sëy ba pare daal di koy rëccu carrément ak yeneen ak yeneen te yooyu yëpp listixaar nañ leen yooyu yëpp listixaar nañ leen hmm. d' accord si ñoom li ñuy wax listixaar waxuma listixaar bii maanaam ñoom li ñuy wax listixaar ñoom seetlu na ko lu tax sotti wutoon est-ce que saxaaba yi radiyallahu anhum dañ daan ñëw nii xam nga noonu ñoom li ñuy wax naan sëy ba na nga ciy dugg da koy xool ok dëgg la da ngay listixaar comme bii ma ni ndax saxaaba yi radiyallahu anhum dañ daan def saa yu naree dugg ci sëy ñëw ni yeneen bi sallallahu laa wasallam dañuy ci danoo bëgg nga xoolal nu ko est que ñoom taabe yi dañ daan ñëw ci saxaaba yi radiyallahu anhum di leen ko xool ñu ne waaye lañ seet affaire bi te pourtant ñoom ñooñ seen sëy yi ñoo gënoon a baax suñuy def am na ci yoo xamante ne ay affaire u caaxaani neen la ba pare bëgg ko imposer comme benn réalité boo xamante ne mënta du du du du ki lii daal la yent bi jàngale mm. sallallahu alayhi wa sallam lii la jàngale léegi nag ku am keneen ku la jàngal leneen voilà léegi demal nga tànn loolu yow bu la neexee mais ñun lii la ñuy yenente bi jàngal sallallahu alayhi wa sallam kon moom lii la wax mu ne bu ko defee dafa yaqulu danaan iza hamma bu mébétee ahadukum kenn ci yéen bil amri ci mbir yi maanaam ci mbir maanaam moom mooy lii nag li tax mu ne iza hamma maanaam bu mébétee moom mooy yéggagul ci niveau azima maanaam dogu maanaam li muy tekki moom mooy ne bu fekkente ne da ngaa am mbir moo xam ne da nga koo maanaam commencé nga ko bëgg te commencé nga euh, yaakaar ne il faut que ma dox ci maanaam waaye nag dogoogoo ci maanaam bu boobaa ngay def le xaar bi ngir lan ngir ne bakkan doomu aadama dafa bëri loo xamante ne ay bakkanam da ci aju ak ay maanaam ay ay xë day xër ci dara wala boog mu xaw gaaw am bëreet ci mbir. maanaam ak yu mel noonu yëpp maanaam ngir nag bañ a juum bu boobaa laata ngay yegg ci niveau bi ngay dogo nga daal di def lii listixaar bu ko defee nga xool borom bi subhaanahu wa taala ana lan loolu tamit mu nekk kon maanaam mbir buy tax ba nit ki saa su muy delluwaat ci borom bi subhaanahu ak di ko joxaat boppam ak di joyal mbir yëpp ci borom bi subhaanahu wa taala mu ne euh, kon bu boobaa fal yarka na daal di julli rakka tey ni ñaar rakka min ghayril fariida loo xamante ne bokkut ak farata maanaam kon ñaari rakkaay yooyu dafa nekk loo xamante ne dañ ko war a namm ci seen jëmm loolu moom moo tax li ëpp ci fuqaha yi rahmatullah alayhim maanaam li nga maanaam loolu tax moo tax la fuqaha xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom dugaluñ ko ci indi rajo yeneen julli maanaam ñoom danoo jàpp ne il faut que noonu nekk julli boo xam ne mënta dugg ci ronu farata alors que Shafi'i yi ak Maliki rahmatullah ñoom yoon danañ ko daganal waaye dañ naan il faut li gën nag mooy nit ki yéene ko maanaam moom mooy masalan comme que ñaari rakka lañ ci nam boobaa nañ ko def ñaari rakka waaye lii tamit borom xam-xam yi rahmatullah alayhi wuute nañ ci fuqaha um hanafiyya yi ak maalikiyya yi ak xanaa hanabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne ñaari rakka la mën a doon mënta doon leneen lu dul ñaari rakka maanaam bu fekkente ne da nga jug ne damay listixaar maanaam da ngay daal di julli ñaari rakka amma ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha Shafi'i rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne mën naa nekk ñeenti rakka jëm kaw maanaam mën naa nekk ñaar mën na nekk ñeent mën na maanaam liñ ci namm rek mooy li gën a néew na nekk ñaari rakka te ñaari rakkaa yi yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf koo tudd ngir bëgg rek ko julli comme ni nga xamante ne noonu lay waxee ne su fekkente ne damaa bëgg a julli maanaam boo duggee boo duggee ci jàkka tahiyatul masjid boobu noonu bu fekkente maanaam mën na nekk ñaari rakka mën nga jugaat julli yeneen ñaari rakka ak yeneen yeneen ñaari rakka maanaam naka noonu tamit bu fekkente ne nit ki dafa jàpp ba pare mun na ci julli nombre de rakka yi mu bëgg waaye lu mu néew néew na nekk rek julli maanaam loolu la ci namm bu fekkente ne nag ñaar li tax imam al-Bukhari indi ko fii rahimahullah mooy ne ñaari rakka dafa nekk loo xamante ne maanaam moom mooy foofu la ñuy sëlmale maanaam su dee julli gi julli gi bokkul ak julli faraka te moom mooy tatawwa mooy julli goo xamante ne dañ koo coobare woo beneen bi ci des tamit moom mooy ne ñi nga xamante ne euh, euh, <coughs> dinañ ñëw ci beneen ci masala ndax daañ ko répété mais li nga xamante ne daal moom mooy moom moom mooy ni lii daal maanaam tamit ñeneen ñi ci maanaam moo tax fuqaha Maliki ak Shafi'i rahmatullah alayhim bi mën a wax ne lii mën mënees naa def maanaam mën nañ def indiraaju nija maanaam moom mooy bu ma duggee di julli takkusaan masalan ma bëggoon a def salaatul istixaara waaye ma ñëw jugg de tàkkusaan jot ñuy julli imaam baa ngi kàbbar nañu ma daal di ñëw julli ñeenti rakka yoo xamante ne damay yéene waale sama tàkkusaan waaye damay yéene waale jull maanaam istixaara bi maanaam loolu dana mën a jàppandi ci ñoom lu tax comme ni nga xamante ne noonu laa mën a jàppoo ba pare daal di dugg si bëgg a julli ñaari rakka yu ma nuyoo jàkka ji bëgg a julli ñaari rakka yoo xamante ne damay yéene jàpp ma yéene waale maanaam yooyu yëpp mu dugal ko ci yéene julli bi muy julli waale tàkkusaan maanaam bu boobaa damay daal dugal yéene yëpp ci biir ni ma ko mënee defee ci lee nag noonu dong laa ko mën a defee ci Euh, li nga xam ne moom mooy julli euh, julli euh, farata waaye ñi nga xam ne ñoom ñooy xanafiyey ak xanaa xanaabila bi dañuy sukkandikoo ci wax bi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxee fii min ghayril farida yoo xamante ne bokkuñu ak farata yi maanaam boobaa lool day daal di dëgër ci seen ci buntu boobu ala kulli xaalin li nga xamante ne moom mooy ne julli istixaara ñëpp maanaam mënif na koo def ci ci jamono yi nga xamante ne moom mooy jamono yu am amma jamono yi nga xamante ne jamono yu farata la maanaam jamono yooyu dañ ciy tere ku ci naafila te wala ñu sipp ci ku ci la te ñu gisoon leen maanaam jamono yooyu nag bu boobaa mboolem borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dëppoo leen ci ne kenn du ci julli julli euh, listixaara bu boobaa dañuy ñaan ba mu def lay rahmatullah alayhim ngir ne ñoom dañ jàpp ne fokk nga jullil ko ay rakka waaye Shafi'i rahmatullah alayhim tamit tekkantal nañ ko maanaam dañ ne bu fekkente ne dafa woo ko ci biir jumaay kaaba gi maanaam nga ngir ne ci jumaay kaaba gi moom mën nga faa julli ñaari rakka yooyu ngir dañ koo xiyaase ci ñaari rakkaay tawaaf yi maanaam buñ bu ñu tawaafee ba noppi dégg nga bu boobaa nag nga daal mu ne mu am ko ñu julli ñaari rakka mu ne sum ñaari rakka yooyu nag boroom xam-xam yi tamit rahmatullah alayhim euh, wax nañu ci euh, li nga xamante ne moom mooy liñ ci war a tari ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhurul ulama rahimahumullah ñoom muy euh, a fuqaha ma xanafi ak shafi'i ak maliki yi rahmatullah alayhim ñoom dañu ama xanafi ak maliki yi ak shafi'i yi rahmatullah alayhim ñoom dañu ne bu boobaa mënef na ci jàng qul ya ayyuhal kafiruna ak qul huwallahu ahad maanaam suñu jàngee fatiha dañ ciy teg ci rakka bu njëkk bi dañuy jàng fatiha ginnaaw bi ñu teg ci qul ya ayyuhal kafirun ñaareelu rakka bi ñu daal di def fatiha ñu daal di ciy teg ñi nga xam ne moom mooy qul huwa allahu ahad maanaam loolu ngir ima comme maanaam mooy li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi li ñu wax na mënit nu ko cee def donte xadiis rutu ci maanaam donte nekkut loo xam ne lu lu lu wér la maanaam dañ koy xiyaasee ci ñaari rakkay fajar yi amaan na sax loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullah indi maanaam xadiis bi mu jokk ci buntu yële maanaam buntu yi ñaar rakkaay fajari amma beneen bi ci des tamit moom mooy ne euh, ñaari rakkaay yooyu bu ñu jullee maanaam bu ñu jullee euh, euh, maanaam def na ci def loolu comme lu demee ne imam an-Nawawi li mu laa maanaam mu ne masalan ñaari saar yooyu li tax ñu baax ci jamono jooju moom mooy day wane nit ki ni mu bàyyee boppam delluwaat ci yàlla bi jaamu yàlla kese ba pare boole ci di wiital yàlla maanaam ndax qul yaa ayyuhal kaafiruuna contrairement ak ni ko wolof yi di firé maanaam teg telewul masalan ne ku nekk nañ la bàyyeek li ngay def la diin lëkkum diinukum waliya diin noo garaawul ku ne nañ la bàyyeeg du la neex def parce que lëkkum diinukum waliya diin abadan loolu musul tekki loolu maanaam loolu foo wee yàlla la ndax bu ñu xoolee saar bi li mu wax mais xanaa bi lii raw maanaam c'est que ma rabbi nan lan mën a taxawee bëgg lakum diinukum waliya diin bon maanaam ñoom dañ koy wax jàpp nañ ñu ngi wax lu am solo maanaam te liñ ci jublu mooy liñ bëgg a wax mooy nan ku nekk nañ la bàyyi sa diine quoi alors que waxul loolu déedéet dañuy ee eh yéen man duma ma jaamu li ngeen di jaamu mm. te yéen it doo leen jaamu man li may jaamu maanaam boo fekk sonal nañ ko te man du adduna du tub du dem mbir mi mënta dem ba ma jaamu yéen li ngeen di jàmm wala ana abidu maa ba tub wala antuma abiduna maa abud xam naa ni yéen it doo jaamu man li may jaam mu yàlla mi may jaamu yéen seen caaxaan yi nga nekk moo tax lakum diinukum wala diini yéen seen caaxaan yi ngeen nekke téye leen ko man nag ngeen bàyyi ma ak sama dëgg gi nga ma yàlla jox ok loolu lay tekki mais tegtalewul ne wala léegi euh, compromis def leen lu leen neex quoi déedéet tekkiwul loolu abadan maanaam il faut tamit bu ñu ñu bàyyi ban jamono la aaya yooyu lu tax mu wàcc ak lan lay wax réel ma ñeg la bug ma lee deen gars yi da gis kuy wax yaakaar ne mi ngi wax lu am solo maanaam bëgg koo dugal fu ne maanaam mooy lu waaye di def nañ ko bàyyi mu def ko comme que la ko ma lee deen loolu caaxaan la caaxaani neen la dal nañu yàlla sàmm ah, am na tey ci salaf yi nga xamante ne eh, dañuy maanaam dañuy taam taamu eh, comme aaya bi naan wa rabbuka yaxluqu maa yashaa'u wa yaxtaar maa kaana lahumul xiyara subhaanallahi wa ta'aala ammaa yushrikuun ya'lamu maa inna inna rabbaka wala wa rabbuka ya'lamu maa tukinnu suduuruhum wa maa yu'linuun wa huwa allaahu laa ilaaha illaa huwa lahul hamdu fil uulaa wal aaxira wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un euh, aaya aaya yooyu maanaam am na euh, bor maanaam loolu moom mooy ci rakka bu njëkk bi ci ñaareelu rakka bi mu daal di jàng wa ma kaana li wala mu'minatin idha qada allahu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si allaha wa rasulahu dalla dalalan mubina maanaam kon aaya bi nga xamante ne moom mooy bu njëkk bi maanaam li muy tekk moom mooy wa rabbuka sa borom yaxluqu moom mooy bind tànn ma lahum maanaam déet ñeel di leen ñeel ma kaana déet di ñeel lahum ñi ma mënta nekk lahum di leen ñeel alxiyaratu ak ta ak tànneef maanaam mënta nekk ñoom ñuy am lu ñuy tànn loolu euh, moom mooy benn pirièm bi beneen bi ci def mooy yaxluqu mu wa rabbuka sa borom yaxluqu mooy bind maa yasha'u lu ko soob wa yaxtaaru te moom mooy tànn maa li nga xam ne kaana nekk na lahum ñeel leen xi alxiyaratu di tànneef maanaam ñoom lanu tànn sax yàllaa leen ko tànnal maanaam moo ko tànn ba loolu nekk lu nekk ci seen xol ba ñu tànn ko maanaam kon ñaari sens yi boo xoolee day daal dellu si waat ci ne rek ñoom amuñu lu ñu tànn waaw subhaanallahi gàcce nga la ma bur yàlla wa taala am kawe na mu ak sore lépp loo xam ne yushrikuuna ñoo ngi koy bokkaaleel ak moom wa rabbuka te sa yàlla ya'lamu xam na maa tukinnu li nga xam ne mooy yëngatu suduuruhum seen seen dënn li nga xam ne moom la seen dënn di def def la di xalaat maanaam nëbbu ko wa maa yu'linuuna ak li nga xam ne moom la ñuy feeñal. mboolem li seen dënn yi nëbb ak li nga xam ne moom lay feeñal lépp yàlla xam na ko wa huwa allah te moom mooy buur yàlla laa boo xam ne def na ko ci jaamu ci dëgg illaa huwa lul moom buur yàlla wala wute ñeel na ko moom dong alhamdu cant ga fil uulaa ci njaalbeen bi ci lu jiitu wal aaxirat ak ci lu mujj yi wala te ñeel na ko alxukmu atte gi ci mboolem mbir yi wa ilayhi te ci moom kese jox na la ñuy dellu maanaam boo xoolee kon aaya boobu da ngay gis ne Euh, di tànnloo yàlla da ci nekk loolu moom moo tax ñu sopp ko ci ñaareelu rakkaa mu daal di jàng maakaana wa maakaana li mu'minin maanaam wa maakaana yelloowul li mu'minin ñeel ab jullit wala mu'minatin maanaam jullit bu góor aji gëm bu góor wala mu'minat du caageen aji gëm bu jigéen iza qada su dogalee allahu bur yàlla wa rasuluhu ak yan ndawam li sallallahu alayhi wasallam amran am mbir an yakuna ci muy nekk lahum ñeel leen alxiyar ak lu muy tànn mm-hmm. bu yàlla dogalee yeneen bi sallallahu alayhi dogal ñoom amatum lu mu tànn mm-hmm. min amrihim ci seen mboolem mbir nag wa man ya'si ay ku moy allah bur yàlla wa rasuluhu ak ndawam li sallallahu alayhi wasallam faqad kooku dëgg-dëgg dal la sànku na dalalan ak cànkute mu biinan bu fis bu leer bu bir yii moom la ñuy wax ne euh, moom la maanaam ñaar benn ci ñaar yi maanaam bu la neexee nga jàng qul yaa ayyuhal kaafiruun ak qul wallaahu ahad bu la neexee nga jàng ñaari aaya yi waaye waaye ala kulli xaaleen maanaam li nga xamante ne bu la neexee tamit nga jàng leneen lu ne ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam yoonu maanaam waxut benn saar bi ñu war a jàng yii yëpp yu ñu sopp la rek mm-hmm. boroom xam-xam ne rahmatullah am ñoo ko rafetlu waaye moo tax fuqaha xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom ànduñu sax ci xattaa ci wax yi dégg nga euh, mu ne nag léegi euh, kon mu ne lool la leen daan wax mu ne kon nag bu jullee ba pare law summa yaqul na wax allahumma inni astaxiiruka oh, dégg nga allahumma inni astaxiiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al azim fa innaka taqdiru wala aqdir wa ta'lamu wala a'lam wa anta allaamul ghuyub allahumma in kunta ta'lam anna hadha al amra xayrul lii fii diini maanaam anna hadha al amra foofu ngay leeralee li nga soxla comme ni mu ñëwee ci sunan ci riwaaya bi nekk ci sunan imam Abu Dawud rahimahullah maanaam ne foofu nga koy leerale mu ne na an in kunta ta'lam anna hadha al amra xayrul lii fii diini wa ma'ashi wa aqibati amri wala boog mu ne aw qaala wala boog dafa ne maanaam bi mu waxee fii diini daf cee teg ne wa wa wa maashi daf cee teg ne eh, aajila amri eh, wa aajila amri wa aajilihi faqdurhu lii wa yassirhu lii thumma barik lii fiihi wa in kunta ta'lamu anna hadha al amra sharrun lii fii diini wa maashi wa aaqibati amri mu ne wala boog aw qaala wala boog bi mu dafa wax ne au lieu mu ne wa euh, euh, wa ma'ashi wa aqibata amri dafa ne fii ajili amri wa ajilihi mu ne fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur lil xayra haythu kaana thumma ardini mu ne mu ne mu tekki ne wayu sammi mu daal di tudd xaajatoo aajoom maanaam li muy tekki mooy mu tudd aajoom fi muy waxee haadal amra maanaam ginnaaw boo waxee anna haadal amra maanaam bu boobaa mooy nangam ak nangam ak nangam wa huwa nangam ak nangam di wax li mu bëgg a wax loolu mooy lan loolu mooy <coughs> allahumma yow buur yàlla muy ci tur yu rafet rek ne la yëkkati kuy indi naka man maa ngi lay tànnaloo bi ilmika ci sa xam-xam wa astaqdiruka maa ngi lay sàkkloo dogalloo maanaam di di génne sañ-sañ di def. bi qudratika ci sa sañ-sañ gu mag gi nga xam te ne moom mooy dogal lépp wa as'aluka te maa ngi lay laaj di la ñaan min fadlika ci sa ngëneel al bu mag maa <coughs> ngi gis ne kon yàlla nga tànnuloo <coughs> ci xam-xamam ak sañ-sañam ngir ne yow amoo xam-xam xamuloo mbir yëpp maanaam yow sa bëgg-bëgg nga xam mais boo xamoo mbir yëpp ak ni ko li ciy wër-wër loo ba pare amuloo sañ-sañ amoo kàttan xamoo mbir yi mënu asalu waaye maa ngi lay ñaan wa asaluka maa ngi lay ñaan tamit di la laaj min fadlika ci seen gëneel al-azim bu màgg bi maanaam loolu yépp moom mooy ne lii di xew bu baaxee allah seen gëneelu yàlla la mu daa defa innaka naka buur yàlla yow taqdiru yow yaa am sañ-sañ wala aqdiru te aw sañ-sañ maanaam sañ-sañ mooy am kattan goo xamante ne moom ngay defee dara ba pare di ko def ci anam goo xamante ne doo ci ànd ak lot loolu mooy sañ-sañ euh, wa taalamu te yow yàlla yaa xam wala aalamu te xamuma wa anta te yow buur yàlla allaamul ghuyub yow yaay xamaa koonu mboolem kumpa yi yow allahuma yow buur yàlla mi tur rafet yi ak melo yëkkati ko yi in kunta bu fekkente ne taalamu xam nga an na nekka haadal amra bi la mbir maanaam nga daal tudd nag li nga bëgg lii xayrun moo gën lii ñeel ma fii diini ci sama diine wa maashi ak sama dund waa aqibati amri ak li mujjantal ak sama mbir bu la neexee aw qaala mën nga wax tamit lii maanaam ne fii diini ci sama diine waa maashi ak sama dund wa aajili amri ak lii teew ci sama mbir maanaam li ciy li ciy teew léegi nii wa maanaam mooy à court terme wa ajilihi ak la nga xamante ne moom mooy li ëllëg mooy long terme bi lépp bu dee xam nga ni lii moo gën lii ma lay laaj te mooy bëgg bi ma bëgg nangam faqdurhu dogal ko sa am faqdurhu na nga ko dogal amal sañ-sañ ci def ko lii ñeel ma wa yassirhu te nga yombalal ma ko lii ñeel ma su ma topp nag baarik lii na nga ma barkeelalal mbir mi fii ci mbir mi waa léegi lii léegi lii ngeen bëgg man may dem ah ci ñoom Samba ñoom Demba ñoom Ibra ñoom ñeneen ak ñeneen ma leen di wax ne samay aajo lii la te fekk man lii mën naa koo wax man te ma xam ne yàlla rek ko mën a def dégg nga euh, te euh, beneen maanaam mbir mu ne mu daal di ci teg ne te lii dañ ciy jànge beneen mbir mooy ne euh, xam nga léeg-léeg mbir dina baax ci wàllu àdduna fekk ci sa wàllu diine du baax mbir mi mën na nuru lu baax nii fekk maanaam mel ni sax ànd na ci sa diine sa mais à court terme la baax à long terme du baax am mbir moo xamante ne a long terme rek lay baax mais à court terme du mu am ay mbir yoo xamante ne euh, day lëbëjee say say say mën na mën mën na mën na lëbëjee sa àllaaxira sa àllaaxira donte nuru na ne lu baax sa àdduna am mbir moo xam ne mën naa baax ci sa àllaaxira sauf que sa àdduna moom da koy yàq après loolu yëpp day am moo tax léegi nag lii boo ko ñaanee mooy dalay boole lépp ba pare barke bi ñëw. yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo doon dem daan ñaan allahumma aslih li diin diini allati hiya allati huwa ismatu amri wa aslih li dunyaaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati akhirati allati ilayha ma'adi waj'al al-hayata ziyadatan li min kulli fi kulli khairin wal mawta rahatan li fi min kulli sharrin innaka ala kulli shay'in qadir yow buur yàlla métti rafet yeeg mais loolu yëkkati koy yéwénal ma sama diine bi nga xamante ne maanaam samay mbir yëpp moo ko téye nga yéwénal ma sama allaaxira bi nga xamante ne foofa laa jëm nga yéwénal ma sama adduna bi nga xamante ne foofa maanaam sama adduna bii nga xamante ne maanaam foofu fii laa nekk nga yéwénal ma sama allaaxira ba nga xam ne fa laa jëm te yàlla nga def maanaam al dund mu nekk loo xamante ne daf ma yokk bépp yiw waaye ne yow nga yéwénal ma àllaaxira bi nga xamante maanaam nga euh, euh, maam nga dunya euh, bi fi amee waja'al hayata ziyadatan li fi kulli xayr wal mawta nga def sama dee nekk raaxatan lii min kulli sharr nekk ak mucc ci mboolem lu bon musiba parce lu tax yow yàlla innaka ala kulli seen qadir loolu moom moo jariñam maanaam di gis ne kon mbir mi noonu lay deme mu ne ko kon nag yassir wu lii nga yombalal ma ko su ma topp baarik lii maanaam nga barkeelal ma fii ci mbir moomu mu ne waaye nag wa in kat kunta bu fekkente ne yow taala mu da ngaa xam anna hadha al abra naka mbir mi kat sharrun musiba la maanaam lu bon la lii ñeel na fii diini ci sama dund diine wa ma'ashi ak sama dund wa aqibati amri ak sama mujjantelu mbir maanaam aw wala bokkaala dafa ni maanaam kon danga nga naan fii diini wa ma'ashi nga ni fii aajili amri wa aajilihi fi aajili amri ci li teew ci samay mbir wa aajili yi ak la nga xamante ne moom mooy la ca euh, la la maanaam la mu dëgmal maanaam la nga xamante ne mooy la ca sori maanaam li nga xam ne mooy li teew muy teew mi teew ak li nga xamante ne lu ëllëg lay ñëw fasrifu bu fekkente ne lu bon la rek kon fasrifu yàlla nga dàq ko an ni wëllif ma waaye wasrif nii nga daal koy nga daal di maanaam nga dàq ko wër an ni wëllif ma wasrif nii nga dàq ma am wëllif ko maanaam ngir ne nit tamit mën naa bëgg mbir moo xamante ne moom ci boppam mën naa mën naa mën naa wëlbati maanaam mën naa bàyyi mbir mi xelam demu ci waaye mbir mi daf ko loolu mën naa ne bu dee lu bon la nag loolu bu mu am waaye tamit mbir mi tamit mën na laa dumóoyu waaye yow nga daal di bëgg rek nga bëgg ko maanaam bu boobaa doo dañ ci di nekk koo xam te da ngay naqare deret wala da ngay nekk ci euh, ay ay ay stress wala ci ay ci parce que tout le temps yaa ngi bëgg mbir mi te fekk loolu gënul ci yow loolu dumóoyu na la de mais tout le temps yaa ngi koy wër yàlla nag fii nag mu waawaa ñaan gi mooy yàlla non seulement man d'abord euh, maanaam moom nga dëddale ko man ba man duma ko laal du ñëw ci man waaye manit sama xol nga wëlbati ko ba dootul demati ci loolu waqdur lii te nga dogalal ma ci sa sañ-sañ alxayra yiw lu baax li xaytu kaana loola fu mu mën a ne waaye nag summa ardi nii topp na nga gërëmloo ma waaw am ci yeneen riwaaya summa rabbini bihi maanaam topp nga gërëm loo ma loola maanaam mooy kon loolu maanaam mu nekk tamit loo xamante ne man dama tey kontaan maanaam loolu moom mooy kon lu yàlla indi mu nekk lu kontaan loolu moom moo tax nag lii bokk na ci ni nga xamante ne noonu la ñuy xamee ne maanaam ne istixaara bi nangu na mooy ne borom bi subhaanahu wa taala bi ubbi sa xol ci sax ak sa xel maanaam ci mbir mi nga daal ni nga daal di maanaam ngay wala ci sa xol nga lii mooy li baax lii mooy li gën ba pare borom bi subhaanahu wa ta'ala dëgmal loolu ci loolu bu fekkente ni tamit borom wala boog borom bi subhaanahu wa ta'ala dëddali la ak loolu carrément maanaam yow na ko bëggee woon laataa ngay def listixaar bi maanaam da koy def mel ni maanaam fi mu loolu bokkutul ci say bëgg-bëgg yooyu yi day mandarga la yuy wane ne listixaara bi nangu na beneen bi ci def tamit moom mooy ne su fekkente ne listixaara bi dafa nangu nit ki tamit mën naa daal Euh, borom bi subhaanahu wa ta'ala mën na ko won ay signe ci dundam wala ci géntam wala boog ci dundam maanaam muy gis ne ah nangam comme masalan mu am ndaw soo xam ne da nit ki da koy bëgg mu def li si xaara bi waaye muy gis ay mbir yu gën a positif ci ndaw si yoo xamante ne moom xamu ko woon ci ndaw si ak ba pare di gis ñeneen di ñëw di ko wax yu baax ci ndaw si te moom yow yógoowuñ wala ak yeneen ak yeneen muy maanaam loolu ba pare muy gis lu muy gën di dem maanaam ci bis bis bi wala ci fan yooyu muy gis lu lu positif kese maanaam loolu day wane ne kii kat ah kii moom see mu sóobu ci mais tey bu fekkente ne ba mu ko ba mu defee listixaar ba rek euh, ci saa si muy commencer yëg ay xiisa ci ndaw si ay information yoo xam ne yëpp yu négatif la muy xool ni yii kii de bu ma ko takkee dinaa am problème maanaam loolu mooy listixaar bi nangu na waaye am naa ay gis naa nangamam gis ne loolu mën naa ne comme mën naa bañ a def nit ki mën naa def ñaan gi gént comme mën na ko bañ def bañ a gént dara te gént sax da ci dul principe maanaam mu gént ci du ci ab maanaam du ci principe normalement lu raar lay doon mais ci sa dund ngay gisee mbir mi loolu moom mooy lii daal xam noonu ci listixaar lii la yeneen bi jàngale sallallahu alayhi wa alihi wa sallama te beneen mbir bi nga xamante ne tamit euh, moom mooy li ñu gis fii moom mooy dañuy gis ne nit ki tamit su fekkente ne xaar na ba pare waaye gisut la mu doon euh, maanaam amul lu ko lu koy wan ne listixaar bi nangu na <coughs> ndax mën na koo baa mu wax waaw wala déet <coughs> li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne maanaam jarul bu koy baamuwaat waaye ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha xanaabila rahmatullah alayhim ñoom dañ ne ahankay dañ ko baamuwaat maanaam dañ koy def encore juróom-ñaari yoon comme li nga xamante ne loolu la nekk hadith bu moo ko solo rahmatullah alayhi boo xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax sayyidina Anas radiyallahu ne ko nanga ko répété waat juróom-ñaari yoon donte hadith boobu wér li nga xamante ne tamit moom mooy mata maanaam moo tax yii bu ñu xoolee nag xa façon listixaar bii maanaam moom mooy bu wér bu ñu ko boolee ak li nga xamante ne moom la xanaa bi lay di wax ñu boole ko ak yeneen wax yu bari maam yi comme yu saa see di wax dinañ gis ne lenn lu ci nekk am na cosaan te bu ñu jëlee loolu maanaam gis nañu rafetlu nañ ne ñu wax ni nga xam ne noonu la ko Cheikh na Ahmad Tidiane radiyallahu anhu jàngale muy listixaar bi ni nga xamante ne noonu la ko jëlewaate ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam te mu dëppoo ak lii maanaam ñaan gi benn la waaye nan ngay def mu ne da ngay daal di julli ñaari rakka yoo xamante ne da nga ci tari Fatiha ak qul ya ayyuhal kaafiruun soo noppee nga daal di jàng ñaan gi juróom-ñaari yoon maanaam ngir répété boobu noonu lu tax parce que yenent bi sallallahu alayhi sax te loolu am na cosaan ci sunna tamit ndax yenent bi sallallahu alayhi wasallam da daan baamu bibi ñetti yoon loolu tamit xanaa eh, bi lay rahmatullah dañ koy wax comme Shafi'i yi rahmatullah maanaam nga xamante ne mbir mi mën nañ ko répété waat ba ñetti yoon tamit ngir maanaam ñaan bi yenent bi sallallahu alayhi wasallam comme na Seydina Anas radiyallahu anhu donte hadith bi wérul waaye borom xam-xam yi rahmatullah dañuy wax naan ah, kay mën ngay baamuwaat li nga xamante ne moom mooy Euh, ñaan gi maanaam comme muy juróom-ñaari yoon waaye loolu yëpp ñun dañuy wax ne comme Cheikh Tidiane radiyallahu anhu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngal na ko ko listixaar ak te nii la ko diglee ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay ndongom mooy lan mooy da ngay julli ñaari rakka yoo xamante ne da ngay jàng ñaan gi juróom-ñaari yoon après nga jugaat julliwaat yeneen ñaari rakka yoo xam ne Faatiha nga ci jànga xul yaayu saafara comme mu njëkk li nga jàngaat ñaan gi juróom-ñaari yoon nga daal di jugaat defaat ko ñetteelu yoon jàng juróom-ñaari yoon mu jeex maanaam mooy processus bii moom ngay répéter rek juróom-ñaar mooy ngay répéter ñetti yoon waaye nag saa su ne ñaan bi da koy jàng juróom-ñaari yoon loolu maanaam nga xamante ne maanaam répétition bi am na maanaam ngir ne mbir mi nga def ko defaat ko defaat ko loolu di gën a tax mbir mi gën a dëgër maanaam loolu euh, dañuy gis ne tamit comme niñ ko gisee maanaam lu dëppoo ak amul lenn lu ci wuuteeg li borom xam-xam yi indi ak li nga xam ne moom la ñu wax ak li ñu saxal ci seen mboolem mazhab yi bu ñu leen boole rahmatullahi ala al jami' te euh, dégg nga xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dina ko indiwaat xadis numéro six mille trois cent quatre-vingt-deux maanaam ak sept mille trois cent quatre-vingt-dix maanaam ci kitaabu da'awaat Euh, ak ci kitaabu tawhid ci kitaabu daawaat mooy fi muy waxee ci euh, salaatul istixaara tamit ba tey kom fii ak ci kitaabu tawhid ci baabu qawli taala qul huwal qaadiru maanaam dina indiwaat euh, xadis bi maanaam kon ñu gis ne Abdurrahman ibn Abil Mawali kon imaam al-Bukhari ñetti yoon la indi xadisam imaam dina imaam Abu Dawud maanaam imaam Muslim solowul xadis bi imam Abu Dawud moom moo ko solo xadis numéro mille cinq cent trente-huit imam At-Tirmidhi indi ko xadis numéro quatre cent quatre-vingts imam An-Nasa'i ko xadis numéro trois mille deux cent cinquante-trois imam Ibn Maaja indi ko xadis numéro mille trois cent quatre-vingt-trois imam Ahmad ibn Hanbal indi xadis numéro quatorze mille sept cent sept maanaam kon dinañ gis xadis bi waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko ba mu des Muslim rahimallahu na qaala bil isnaad al muttasil fi awal kitaab lay haddathana al makki ibnu ibrahim te moom mooy sëriñ imaam Buxaari boobu muy nga xam ne moom la solo ci moom xadiis yu gàtt yi mooy càllale ñett yi muy abu sakan makki ibnu ibrahim dañuy wax makki di wax al makki ibnu ibrahim ibnu bashir ibnu farqad al bulxi rahimahullahu taala di xurasaani eh, rahimahullahu eh, taala mu ne an abdullahi ibnu saidin te mooy Abu Bakr Abdullah ibn Sa'id ibn Abi Hind al-Fazari eh, rahimahullahu ta'ala di waa Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalus salatu eh, wassalam mi ngi génn àdduna 147e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Amir ibn Abdullah ibn Zubayr te mooy ibn al-Awwam a ah, muy Abul Harith wala Abu Abdullah di waa Madinatul Munawwara tamit ala sakiniha afdalus salatu wassalam bokk ci waa Banu Asad ndax bin eh, ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn al-Asad Euh, mu ne euh, an Amr ibn Sulaym az-Zuraqi muy euh, al muy mu gën a siiwee ci Ibn Khalda abu muy Amr ibn Sulaym ibn Amr ibn Khalda rahimahullah rahimahullahu ta'ala moom itam di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam bokk ci taabi'iina yi rahmatullahi alayhim génn àdduna téeméer ak ñeent cent quatre-vingts année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadiis am nekk ci kutubu sitta an Abaa Qataada mun annahu sami'a ne dégg na Abaa Qataada ibnu Rib'i te moom mooy Abu Qataada lu mu lu siiwee Faaris Rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam al-Ansaari radiyallahu anhu muy al-Haaris ibnu Rib'i radiyallahu ta'ala anhu Euh, annahu qaala maanaam moom mu ne qaala nabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne iza daxala bu duggee ahadukum kenn ci yéen almasjida jàkka ja ci jàkka ja fala yajlis bu mu toog hatta mbete yu salli mu daal di julli rakkatay ñaar rakka kon gis na li ko fii rahimahullahu taala maanaam julli istixaara gi la sëlmal fii tamit mu ne boo duggee ci jàkka nga julli ñaar rakka sëlmal te rakka yaay tatawwa lay dugg ci tatawwa lay dugg mooy julli xamante ne nit ki def koo coobare woo kon loolu tamit muy daal di dëgëral li nga xamante ne moom mooy tamit maanaam mazhab Shafi'i ak a ne ko xadis bi gis nañ ko gisoon nañ ko xadis numéro 444 imam Muslim dina ko indi xadis numéro 714 ñaari yoon imam Abu Dawud indi na ko xadis Maaja indi na ko xadis numéro 1013 imam Malik indi na ko xadis numéro 447 imam Ahmad indi na ko xadis numéro 22523 22529 22578 22594 22600 ak 22652 kon de gis ne xadis bi waa saabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko rahimallahu al-jami' wa qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Abdullah ibn Yusuf te moom mooy al imam Abu Muhammad al-Qala'i al-Misri rahimahullahu ta'ala mu ne qaala akhbarana Malik mooy imam Abu Abdullah al-Madani imam daaru hijra Malik ibn Anas radiyallahu ta'ala anhu an Abi Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha te moom mooy Zayd ibn Sahl al-Ansari maanaam Abu Talha ah, muy baayu tëx baay muy baayu jiit la bokk ci Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu ah, Abdullah di frère Seydina Anas ngir ne ñoom ñoo bokk yaay Ummu Sulaym radiyallahu maanaam moom nag moom maanaam Ishaq muy muy doomu Abdullahi boobu euh, al muy Abu Yahya al ansari euh, waa Madinatu Munawwara la ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam hadiisam mi ngi ci kutubu sitta comme niñ ko gisee an Anas ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu yu sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne salla julli na la naa ñeel Rasulullah ndawal Yàlla sallallahu alayhi wa sallam rakkaatay ne ñaar rakka summa sarafa topp mu daal di dem maanaam ñaar rakka yi maanaam xadis bi da nga gis ne dañ koo tënk fii waaye moom mooy xadis bi nga xamante ne moom la euh, nettali woon ñu gisoon ko euh, ci kitaabu salaa ak euh, yeneen julli yi maanaam yeneen yi nga xamante ne maanaam ak kitaabul azan maanaam ñu gisoon ko te yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñëw ji jiite woon leen julli ci këram maanaam ginnaaw bi mu bi bi bi ñu ko invité biñ ko invité woon euh, mu lekk ba noppi euh, mu daal ne ma quumu usalli lakum jug leen ma daal leen di jiite julli maanaam boobu noonu la euh, dégg nga faw voilà loolu xadis boobu la xadis boobu kon imam al-Bukhari indi ko xadis numéro trois cent quatre-vingts ak numéro sept cent vingt-sept numéro huit cent soixante huit cent onze ak huit cent soixante-quatorze fii nag moom mooy fi mu ko mujjee indi bii bii xadis bi tamit romb nañ ko dootuñu ko gise ci ci Sahih bi insha <coughs> <coughs> indi na ko xadis numéro six cent cinquante-huit ak six cent soixante imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro six cent neuf ak six cent douze imam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro deux cent trente-quatre imam an huit cent trois ak huit cent soixante-neuf imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro neuf cent soixante-quinze imam Malik bi nga xam ne ci moom lañ jëlee xadis bi indi na ko xadis numéro quatre cent dix-neuf imam Ahmad lu bare bare la ko indi gis na gis ne kon waa ashaabu kutubu bi euh,